a'uuzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci jataay bii ñu génn ñu ngi woon ba léegi ci axkaamu as-siyaami wala axkaamu sawm muy àttey e, koor waaye àttey koor yi ñuy wax nii nag mooy weeru ramadaan muy bi nga xam ne mooy farata yeneen yi yeneen façon koor yi am amaana duñ ci dugg insha allah ngir bañ a guddal ci jotaay bi weesu nag am na ay masaa'il masala yu jot a gis walillahi alhamdu wal minna yoo xam ne yu jëm ci koor gi yi nga xam ne ñoo ko yàq ak shurutul wujub yi di charte yi tax mu war ci nit ki ak shurutu sixa ak charte yi nga xam ne condition yi tax mu wér ginnaaw loolu gisoon nañu tamit avant loolu définition bi lan mooy as-sawm wala siyaam euh, ak yi nga xam ne ay muftiraat yi nga xam ne ñooy dokkooru nit ki ak ci ñan la nekk farata ci ñoom yooyu yépp ak lan mooy àttey koor ci lislaam tey nag incha allah comme ni ñu ko waxe woon ñu war a continuer ba léegi waxoon nañ ne dinañ ñëwaat ci ñi nga xam ne ñoom mën nañoo bañ a woor ci weeru koor gi dinañ ñëwaat ci ñoom ana naka la ñuy def nan lañuy dañuy fay wala duñu fay comme feebar wala ki nga xam ne dafa day nàmpal wala mag ki mm, paa bi wala mère bi nga xam ne dafa sori at ba mënatula euh, woor ñooñu yëpp insha allah dinañ ñëw ci kenn par kenn ana naka lay def moom bu woorul ndax day fay beneen bis après wala doog nan lay def incha allah tey nag kon ñu waroon a dugg ci wàllu li jëm ci wàllu euh, gis euh, weer bi mooy naka ginnaaw bi ñu xamee noonu léegi zaman bi moo ñu dese woon mooy boo fàttale ko définition bi dañ ne la woon te imaam alxaafis daal di woon koy indi ci alfath na ko noonu imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ñoom lañ ci cité woon da ngay dem ci téere yi euh, fuqaha yi tamit définition bi lañuy joxe ñu ci bari muy imsaakun maxsuus an shay'in maxsuus bi zamanin maxsuus bi sharaita maxsuusa an shaxsin maxsuus wala ma min shaxsin maxsuus aussi mun a koor mooy ak téye sa bopp goo xam ne bu particulier lay doon ci waxtu ci mbir mu particulier loolu gisoon nañ ko mooy muftiraat yi nga xam ne ñooy tax nga dog que boo ko ku woor def ko mooy dog nga bu dee yaa ko tey sa yàqu na léegi an zamanin maxsuus mooy ci jamono joo xam ne gu particulier la gu jago la mooy ne il faut mu nekk shahru ramadan manu la nekk beneen weer budul moom waaye léegi nag euh, shaxsin maxsuus bi waxoon nañ ko ci lañ waxe woon shuruutu sixa yeeg ñooñu ana ci ñan lay shuruutul wujub ak shuruutu sixa yi yooyu ci waaj yi la jëmoon euh, léegi nag zamanul maxsuus boobu muy jamono ju particulier gu jaglo gu jagoo googu waaw léegi laaj mooy waa weer woowu nga ne ci lay am muy ramadaan moom nan lañuy xamee ne ramadaan dugg na am déet euh, loolu ci ñaari mbir lay saxe ndax weeru ramadaan daldi dinay jot walla déet dugg na ci ñaari mbir rekk rekk rekk rekk ci lay saxe bi ci njëkk mooy ñu gis weer wi ñu gis weer wi vingt-neuvième jouru euh, Chaban yem ca ngoon nga ñu séentu gis weer wi Chaban mooy weer wi jiitu Ramadan euh, loolu benn la wala vingt-neuvième jour ñu xool gisuñu ko mu daal yem trentième jour ñu xool gis wala ñu ñàkk ko xool gis mooy ne euh, bu njëkk bi mooy li ñu wax mooy ñu séentu weer wi daal di koy gis beneen bi ci tegu mooy mu mat trente mooy weer wi Shaabaan bi soit vingt-neuvième bi ca guddi ga ñu xool gisuñu weer wi bu boobaa mooy ne kon il faut suba kenn du woor léegi dañuy dem ba jour boobu bu jeexee mat sëkk léegi nag ñu xam ne ramadan dugg na ñaar yooyu lañuy gisee la euh, shahru ramadan ak duggam di saxe léegi euh, ñu ñëw benn par benn ci loolu am na tamit beneen wax boo xam ne bu da'if la te madahibul di ñeenti ngir yépp dañu ko dàq mooy li nga xam ne mooy xisaab mooy calcul boobu dinañ ko aborder bu mujj bi ndax question la boo xam ne comme ni ñu ko waxe woon moom moo lumbe àddina bi daanaka ci monde musulman bi saabu koor wala tabaski walla yooyu buy jot yi nga xam ne day aajo ci weer wi nga gis divergence yi commencé yooyu ndax yi nee nañ léegi avec les télescopes et tout avec les satellites yooyu jaratul ñuy sonn di séentu nañu taxaw rek daldi xool lan lañu wax résultat yi scientifique bi wax ñu mbir mi wala ki nga xam ne moom mooy euh, euh, euh, yëngu ci yooyu rek mu wax ñu ñu daal woor ndax weer wi dina mën a feeñ walla déet léegi bu njëkk bi kon ni weeru ramadaan bi saxe mooy gis weeru koor gis weer loolu ndax borom bi subhaanahu moo ne faman shahida minkum ash-shahra mu ne képp koo xamante ne nii eh, gis nga weer wi nan ko woor faman shahida minkum shahra falyasum képp kenn koo xam ne fekke na weeru ramadan fekk ko fi mu matal condition yi tax du woor yépp deñ kooku na ko woor ba pare lool mooy ci xadiis yuy wane ne kon weer ni muy saxe weeru ramadaan que dugg na mooy gis bi bu njëkk baa ngoo beneen bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa wax xadiis bu nekk ci saxiixay mooy xadiisu seydina abdullah ibnu umar ibn alxataab radiyallahu taala anhu wa ardaa mu idaa ra'aytumuuhu fasuumu wa idaa ra'aytumuuhu fa aftiru fa in ghumma aleykum faqdiru la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ci xadiisu seydina abdullah ibnu umar bu ne ci as-saxiixayni raxmatullaahi ala aljamic mu ne idaa ra'aytumuuhu bu ngeen ko gisee fasuumu na ngeen woor wa idaa ra'aytumuuhu bu ngeen séenee mooy lan weer wi fa aftiru na dog mooy bala ngeen a ramadaan buy dugg ak buy jeex ñoo yem mooy fokk nga gis weer wi walla rek nga matal trente kon mu ne bu ngeen ko gisee muy début ramadaan bi fa suumu na ngeen tàmbalee woor waaye wa idha ra'aytumuhu bu ngeen di woor ba dem ba vingt-neuvième jour bi ngeen gis ko ngeen séentu ko ci ramadaan ngeen séentu weer wi gis ko fa aftiru na ngeen dog waaye fa in ghumma aleykum faqdiru la mu ne waaye bu dee vingt-neuvième jour bi moo xam ci weeru sha'ban avant ramadan di génn wala mois ramadan bi vingt-neuvième jour ñu ñuy xamee ne korite gi jot na mooy ngeen dem vingt-neuvième jour ngeen séentu bu ngeen séentoo nag gisu ngeen ko mooy fa in ghumma aleykum bu dee daa am lu dox seen digganteeg moom moo xam nuage la bu tax weer wi gisuñu ko mu ne faqdiru la bu boobaa na ngeen compter début ba fa ngeen commencé woon ramadan fa mu commencé mooy bu doon pour dog la premier jour ngeen compter ba jour bi ngeen bi ngeen doon séentu di vingt-neuf kon na ngeen matal trente faqdiru la léegi euh, loolu benn la mooy tamit bu dee Shaaban vingt-neuvième jouru guddi gi ngeen xool gisu ngeen ko faxduru la mooy na ngeen matal Shaaban na mat trente voilà moom alayhi salaatu wassalaam mu waxaat ba léegi ci xadiis boo xam ne imaam al Buxaari raxmatullah alayhi moo ko solo ñu jële ko ba léegi ci seydina abdullah ibnu umar ibnu alxataab boo xam ne radiyallahu anhuma day ñëw di tekki mu di faqduru la amaana dinañ ñëw ci wuute yi ci am wala nañ ko wax rekk gàttal ko bañ ko guddal mooy mu faqduru la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuute waa jumhurul ulama rahmatullah alayhim min alxanafiyati wal maalikiyati wa shaafi'iyati ak benn riwaaya ci imaam Ahmad ñoom dañu ne mooy xanafiya yi maalikiya yi shaafi'iya yi ak benn riwaaya ci imaam Ahmad ibn Hanbal raxmatullaahi alal jamii dañu ne faqduru la li muy tekki mooy ngeen matal ko trent bu dee vingt-neuf dangeen a xool gisu ngeen mooy ngeen yokk ko mu mat trent te loolu xadiis bi ñuy bëgg a waxaat mooy li nga xam ne moo koy leeral comme li imaam alxaafid na xajar wax ci alfath euh, bi nga xam ne ci lay def di indi euh, avis boroom xam-xam yi ci loolu waa jumhur ak xanaa xanaabila yi nga xam ne dañ ne duru la mooy ngeen ngeen xatal ko mooy bu boobaa ñoom niñ ko tekkee waxuñ mu mat trent mais kon dangeen di jàpp ne jour boobu noonu ngeen ñëw séentu vingt-neuvième jour par exemple mois Chaban gisu ngeen weer wi te li tax mu dox seen diggante ngeen gis ko mooy ay nuage wala loo xam ne wala muy taw wala yu mel noonu ñoom dañuy jàpp ni ci suba ga kon dañuy jàpp ne kon mooy premier jour koor mooy ñoom dañ mooy fa dayiqu faqdiru la ñoom dañ ko tekkee ngeen daal di koy xatal te boo ko xatalee mooy kon ci mois bi ci vingt-neuf ngay yem doo dem ba trente bi imaam alxaafis di euh, indi lool ci alfath rahmatullah yi mu ne Euh, bokk na nag liy dëgëral waxu waa jumhur mooy yeneen xadis yu bari yoo xam ne day ñëw di tekki li nga xamante ne nii mooy xadisu faqdiru la mu boobu dafa am yeneen xadis yu ñëw di ko tekki te yooyu bokk na ci bii ñuy bëgg a wax te imaam al Buxaari soloo ko jële ko ci seydina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Xattaab radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane ash-shahru tis'un wa ishruuna fala tasuumu xatta taraw fa in ghumma aleykum fa akmilu al-iddata thalaathin mu ne moom abd yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na ash-shahru weer de weer tis'un weer wi tis'un wa ishruna neuf la ak vingt mooy vingt-neuf jours la lay la guddi la vingt-neuf guddi fala tasuumu bu leen woor nag ramadaan mukk xatta tarawhu fekk gisu ngeen weer fa in ghumma aleykum bu dee nag dafa am dafa nëbbatu ci yéen am lu tax mooy ay nuage walla taw yi wala yu mel noon wala orage wala yu mel noon tax gisu ngeen ko mu ne fa akmilu na ngeen matal al iddata lim bi salaasiina kon weeru shaabaan na ngeen ko watal lan na ngeen ko matal trente lii day tekki lële moo tax imaam alxaafir ne bokk na nag liy dëgëral waxu waa jumhur ci waxu li nga xam ne mooy mashhurul xanaabila ci ngiiru xanaa bi lay ñoom ñi ne mooy nga xatal ko yemal ko vingt ndax li daa am lu dox sa diggante nga gis ko mu ne ah liy dëgëral waxu jumhur nag bokk na ci li koy dëgëral mooy alxadiisu yufassirul xadiis xadiis day tekki xadiis mooy ne Euh, léeg-léeg te loolu lu am solo la du ci lii rek de mooy euh, gis nga xadis buy ci l'islam lii lii règle générale la alxadis yu fassirul xadis mooy boo amee benn xadis ñëw mu am moobu lënt comme faqdiru la ñii nee nañ mooy nga matal ko trente ñii ne mooy nga nga nga moo tax wa man qadara wa man qudira alayhi rizquhu rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah képp koo xam ne yàlla da koo xatalal li nga xam ne mooy euh, euh, euh, am amam wërsëgam kooku bum ne waay man ni riche yi ni riche yi def wala ñi nga xam ne samay maas lañ samay xarit lañu ñoom ni li ñuy dépenser ci laay dépenser yàlla ne déedéet kooku déedéet mu def lool kooku euh, bu mu def lool moom fal yunfiq na dépenser mimma ataahu Allah ci li ko yàlla jox looloo tax ñoom ñu ne kon lool mooy xatal waaye imaam alxaafis ne ñoom nag seen loolu nag waxu jumhur moo gën a dëgër fopp fopp fopp ndax alxadiis yu fassirul xadiis léegi lan mooy loolu mooy ne fii moom faqdiru la kon am na problème léegi nan la ñuy def dañuy xool est-ce que amul yeneen xadiis yu ñëw di wax ci même sujet bi même moo yi même moo yi ko jiitu di wax ci même sujet bi même mbir mi mais place u faqdiru la yeneen terme ñëw ci ñu ne ah kay lool am na bu dee lool dañuy xool ci xaj ci yépp nag domaine yépp nga xool boo gisee moo tax xadiis bala ci mën a wax fokk nga dajale Euh, euh, bala nga ko jox cëram fokk nga dajale yoon yi waaw jam'u turuq lool moo tax ay taxriiju xadiis am sol mooy ne yow dalay may noo seulement nga xam wér naa wérul mais nga xam terme yi ñëw mu bul ñëw rek way ci ci waaye saxi imaamul Buxaari gis nañ benn terme ak a jeex na mais non man nga fekk ci sunan yi même xadiis bi mu am yeneen terme yoo xam ne day ñëw di leeral yële wala sax yeneen xadiis yoo xam ne bokkul ak boobu mais yuy wax ci la même chose di ñëw di leeral lool ñoom nag seen xadiis bi fii nan lay bi ñu ko xoolee gis xadiis yu bari yuy wax ci même chose bi ñëw mu place faqdiru la ñu am comme expression bi ñu gis leen fa akmilu na ngeen matal al iddata thalathina nga na ngeen ko matal trente kon yooyu ak yeneen yu bari la yoo xam ne Euh, incha allah duñ duñ ci euh, bëgg a dugg bu baax ndax comme ni ñu ko waxe woon par souci de bañ a guddal kon euh, loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër te loolu yemul ci benn benn weera ah, yemul ci weeru ramadan wala reew weeru chamban rek këne bu ngeen ko séentoo gisu ngeen ko am lu dox seen digganteeg moom ci vingt-neuf bi vingt-neuvième guddi bi loolu tekkiwul ne loolu Ramadan ak Sha'ban rek la déedéet ci weer yépp la moo imaam al-Hafiz rahimahullah mu waqad rawahu Muslim min tariqi Rabi' ibn Muslim an Muhammad ibn Ziyad bi fa akmilu al-adada mu bu boobaa yonent bi mu ne Muslim koy solal solo moom it ko ci yoonu ar-Rabi' ibn mu jële ko ci Muhammad ibn Ziyad ci terme fa akmilu al-adada na ngeen matal xam nga dafa am fa akmilu fa akmilu iddata sha'bana thalathin na ngeen matal li nga xam ne xam nga xadis bi gis sànq bu ah, imaam al Buxaari bi boobu dafa rek thalathin mais am na yeneen riwaay yu ne ngeen matal sha'ban léegi nag ñenn ñi dañu ne euh, léegi lool ci sha'ban rek la kon yeneen yépp bu dee ne dañoo xool daal gisuñu dañuy jàpp ne affaire bi. kon ci Sha'ban la yeneen yi dañ koy tënk daal di koy yemal vingt-neuf mu imaam alxaafis nag loolu la ne non non weer yépp la concerne ndax li imaam Muslim daal di solo euh, ne bu booba yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax këne fa akmilul adada na ngeen matal lim bi mu ne wa huwa yatanaawalu kulla shahrin fa daxala fihi Sha'ban mu ne bu boobaa nag fa akmilul adada weer yépp la concerne Sha'ban compris léegi ci gàttal loolu mooy moo faqdiru loolu mooy wax yi ci am kon loolu di ñu ngi woon ci argument yu yi nga xam ne mooy saxalug weer mooy gis weer wi faman shahida minkum ash-shahra falyasum ak xadiis yiñ la wax sànk waaye euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tamit dane ci xadiis seydna abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda moom seydna abu hurayra mu xadiis bi mu ngi ci riwaaya bii ñuy wax imaam al buxaari moo ko solo mu ne imaam abu hurayra dane qaala abulqaasimi sallallahu alayhi wa sallam mu ne abulqaasim de di yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubiya alaykum fa akmilu iddata sha'baana thalaathiin mu ne woor leen bu ngeen ko gisee wa aftiru ngeen dog li ru'yatihi bu ngeen ko gisee mooy weer wi fa in ghubbiya aleykum moom gisee boobu bii day day day firi li la waxoon sànk alxadiisu yufassiru alxadiis xadiis day tekki beneen xadiis in ghumma aleykum mu wax fii in ghubbiya aleykum c'est la même mooy même signification bu dee dafa nëbbu ci yéen fa akmilu fa matal leen iddata sha'bana thalathin kon loolu ngeen matal limu sha'ban thalathin te loolu waxoon nañ la riwaay bi nga xam ne moo ñëw ci imaam muslim waxul sha'ban dane al adad moo tax imaam alxaafis ne loolu nag day dugal li nga xam ne mooy sha'ban ak yeneen weer yépp weer yépp noonu la booy xool vingt-neuvième guddi nga xool gisoo mooy ne dangay matal trente léegi kon loolu euh, benn léegi nag kon nee nga ma yow kon ni ñuy weer wi ni muy saxe que ne Ramadan jot na fokk ñu gis weer wi bu ñu ko gisul ci vingt-neuvième jour bi dañuy matal trent ma ne la waa boobu dinañ ma dangay matal trente mooy deuxième façon bi dinañ ci ñëw nañ yem ci bii d'abord léegi nga ne ma mais léegi gis googu noonu est-ce que léegi imaginons ñu jàpp yow lii nga wax ne léegi kon fokk ñu gis ko ñu dem vingt-neuvième guddi ñuy séentu ci Sha'ban wala rek euh, euh, euh, nañ jël Sha'ban d'abord mooy pour Ramadan tugg pour weeru koor ñu dem séentu ji euh, est-ce que bu dee benn nit moo ko gis benn nit benn nit bu ko gisee moom doy na wala déet wala il faut ñu bari gis ko man lool mooy sama laaj comme que nee nga yow buñ ko gisee dañ ko il faut ñu gis ko d'abord mooy premier bi waa léegi bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee nag gaa yi kiiwuñu ko euh, euh, nu mu tudd gisuñu ko nag kenn rekk ko gis loolu d'une autre <coughs> façon mooy est-ce que mën nañu woor ci gisu kenn nit rek mais koo xam ne ku wóor la ne man gis naa ko est-ce que kooku dina doy ñu ne mbooloo mi léegi yéen ñépp léegi woor leen loolu dañ naan la bu ko kenn rek gisee kenn ku wóor doy na que ne Ramadan dugg na doy na loolu mooy madhabu xanafiya yi shaafiiya yi ak xanaabila yi ak waa zahiriya yi ñoom lool mooy seen ngir këne bu ko kenn gisee doy na waaye waaye waaye waaye xanafiya eh, yi daa am nuñ ci tënk nag xanafiya yi dañ koo tënk ne fokk guddi googu noonu guddi googu ñu doon séentu di vingt-neuvième guddi ci Shaaban mu nekk guddi goo xamante ne nii niir yi dañ fee nekk ñu séentu niir yi nekk fi bu dee loolu kenn rek ñun doy na ñoom xanafiya yi dañ cee boole loolu mooy dañ koo tënk noonu mooy ne ñoom dañu ne bu dee ne mooy liñ naan ida kaanati samaa'u wa bu dee ne asamaan si dafa leer non bu boobaa moom duñu nangu benn nit rek ne moom rek moom moo ko gis ah non non bu dee ne asamaan si dafa leer guddi googu timis googu ñuy séentu avant timis googu ñuy séentu waaye séentu affaire yi mbir mi leer amul benn obstacle amul nuage amul dara tawul amul niir amul dara ñoom xanafiya yi dañ ne bu dee lool na nag bu dee kenn sax ku wóor ku ñëw ne moom moo ko gis ci biir mbooloo mi bu boobaa wala boog rek kenn rek ne moom gis na ko bu boobaa kenn du ko nangu ndax bu dee asamaan si dafa leer fokk ñu bari al jam'ul kathir il faut gaa yi bari mais nag bu dee ne dafa bi ñuy séentu dafa lëndëmoon kenn ci ñoom ne gis na ko wala kenn ne moom gis na ko bu boobaa dinañu ko nangu te mu nekk koo xam ne ku wóor la loolu la ci xanafiya yi rahmatullah alayhim daal di teg comme li nga xamante ne nii mooy euh, li ñu ko particulariser affaire yooyu léegi loolu la waa jumhur wax waaye am na beneen wax <clears throat> muy waxu maalikiye yi ak ñoom imaam al awzaa'i wak noon rahmatullah alayhi jële nañ ko tamit am na tamit ci benn waxu imaam ash-shafi'i boo xam ne dëppoo na ak wax ji que moom pour ramadan dugg fokk ñu am ñaari seede ñoo xam ne ñaar ñoo xamante ne ni ñu wóor lañ ñoo koy seede ñaar ñu wóor pas kenn ndax ñoom dañ na affaire bi comme shahada la moo comme seede seede moom foog nga am ñaar léegi ñu ne lii nag far benn comme benn la waaye waxu daal jumhur mooy bu njëkk bi bu ñoom xanafiya yeeg xanaa bi shafiya yeeg xanaa bi lay moo gën a dëgër lu tax ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dañu jële ci seydina abdullah ibnu umar ibnu alxataab radiyallahu taala anhu ci xadis bu wér bu nekk ci sunanu abu daawud abu daawud as-sijistaani rahmatullah alayhi na ko noon imaam ad-daarimi ak ñeneen soloon nañu ko rahmatullah alayhi ñu ne mu ne e, tara annaasu lhilaal fa ra'aytuhu fa axbartu rasul allah sallallahu alayhi wa sallam fa saama wa amara annaasu bi wa amara annaasa bi siyaami mu ne moom Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab anhu mu ne tara annaasu hilaal mu ne nit ñi dañoo doon séentu weer dañu doon dañoo mës a séentu weer benn guddi pour weer wi ngir woor mu ne fara aytuhu man Abdullah ibn Umar ma daal di koy gis fa axbartu rasulallah ma ñëw wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na bi ma ko waxee fa saama mu daldi ne ko man abdallah ibnu omar de gis naa weer wi yonent mi alayhi salaatu wasalaam woor digal nit ñi ne leen woor leen abdallah ibnu omar ñaata nit la benn la walla ñaar kenn la ak kaw kaw bi kaw kaw bi dafa ñëw wax la même ne moom gis na weer bi euh, mooy moom dafa gis weer wi ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu mu ne ko ndax yow ndax euh, seede nga ne man yàlla moom lañ war a jaamu ci dëgg te man ndawam laa mu ne waaw mu digal nit ñi ñu daal di dog kon pour wa ñu daal woor euh, kon dangay gis ne kon loolu day wane ne kenn la woon te lool mooy li gën a dëgër bu dee kenn ku wóor la doy na sëkk ngir ñu daal di mën a woor bu dee gis na ko bon léegi nag kenn ku wóor euh, manuñu toog rek tamit ne walla benn waay bu dëkk maatam gis na ko kook majhulul xaal la kenn xamu ko ndax kooku kenn xamul mooy kan mooy ne bu ñëwee rek toog ne euh, am na ko woote maatam nee na gis na weer wi surtout rawatina suñu jamono ji loolu kenn du ci fondew di fondé wu ndax kenn xamul waa ji kenn ndax mën na nekk waa joo xam ne day woote rek ngir ngir déconner kooku moom kenn du fondé wu ci wax jooju mais bu ñu nee imaam diw de mu woote ne man maa ko gis bu boobaa doy na ndax imaam diw xam nañ ko ñu xam ko ci ak nekk maa ak maadu téem ak yooyu loolu doy na mais ay quelqu'un a a appelé il a dit ce mooy kan ah non bu boobaa loolu kenn du fiyewu ci wax jooju kon loolu mooy li jëm ci wàllu dugub koor gi bu ko kenn ku wóor gisee ci li gën dëgër mooy ne loolu daal dinay dina baax nit ñi dinañ mën a woor léegi nga ne waaw beneen côté bi nga doon wax mooy lan ma ne mooy génn ku weer wi bu dee ne weer wi day génn nag mooy ñu ñu woor ba vingt-neuvième guddi gi euh, ñu war a xam ndax korite suba la walla dañuy matal trente est-ce que comme début bi la kenn rek bu bu waxee doy na ñeneen ne ah déedéet déedéet bu boobaa moom kenn doyul te loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee dëppoo euh, muy mazahibul arba'a yi ñoom ñépp dañ ne déedéet foog te loolu mooy jamaahirul ulama ñoom dañu ne foog foog waa ji no pour ñu pour pour korite ñu ne suba la moom benn nit rek même bu dee ku wóor lool duñ ci nangu duñ ko d'accord ah mais yéen yéen du yéen a waxoon léegi parmi ci yéen yéen waa jamaahir que ne bu dee kenn pour dugg weer wi rek doy na ñu ne la waaw ndax loolu dañ cee am dalil boo xam ne ay dalil yu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dañ koo wax yonent bi alayhi salaatu salaam kenn na ko wax mas na kenn Seydina Abdullah ibn Umar mas na ko ne gis naa weer wi mu digale nit ñu wew kantaa dog nag moom alayhi salaatu salaam dane suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansuku laha fa in ghumma aleykum fa akmilu thalathin fa in shahida shahidaani fa suumu wa aftiru mu ne ci xadiisu abdirahman ibn zayd ibn alxataab mu ne yore saxaabaa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dañoo ko nettali moom abdirahman ibn zayd ibn alxataab nekkoon sët la woon ci seydna omar frère Seydina Omar ibn al-Khattab moo ko juróon di Zayd ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anil mu ne ñoom ay saxaabaay yonent bi saar salaatu wassalaam dañoo ko nettali jële ci yonent bi ñoom ñu ne woor leen te lool xam nga ne yii dafa nekk yoo xam ne kenn du ko waxe ci ci neexum xel wala ci ijtihaad mooy lu ñu jële ci surtout ay saxaaba yu bari lañ mu ne woor leen bu ngeen ko gisee ngeen dog bu ngeen ko gisee ci biir mu ne fa in shahida fa in shahida ala shahidaani fa suumu waftiru bu nee nag ñaari nit ñoom ñoo ko séentu daldi di seede ne gis nañu weer wi ci début koor gi woor leen waaye fa in shahida shahidaani fa aftiru bu ñaar bu ngeen wooree ba vingt-neuvième guddi ñaari seede ñëw ne gis nañu ko nangeen ngeen dog léegi nga ne ma a ah, taxawal yow dane koor dane bu ngeen di woor ñaar bu ngeen di kii kon yow loolu day wan ne mazhabu euh, ñoom imaam euh, abu saw kii manaan abu al awza'i imaam maalik bi moo gën a dëgër ndax dane bu dee ñaar te xadis boobu xadis bu wér la imaam an-nasa'i moo ko solo dañ naan la non non non du loolu de ndax xam nga lan la dane fa in shahida shahidaan bu dee ñaari seede ñoo ko ñoo seede ne gis nañu ko fa suumoo woor leen waaye ci jëfam moom alayhi salaatu wassalaam lañuy ñuy xame ne woor wi fii dane shahidaan yi mais bu ko dee kenn la rek pour dugg koor gi doy na ndax Abdullah ibn Umar nee na man ci xadiis biñ la wax léegi muy bu wér mu ne man gis naa mbir mi wu koor gi ñëw euh, weer wi ñëw wax ko yonent mi alayhi salaatu ndax nit ñépp dañoo séentu tara annaasu al al hilaal dañoo séentoo doo weer wi man dong gis ko ñëw wax ko ko mu ne nañ mu woor digal nit ñi loolu day wane ne kon bu dee koor waaw mooy deux baax na lool mais bu dee kenn doy na alors que tënk boobu ñu am ci xadiis Seydina Abdullah ibn Omar amuñu ko ci kori kor moom amuñu ko ndax dane foofu shaahidaani comme que amuñu leneen luy ñëw di wane ne bu dee kor yi moom kenn rek doy na bu boobaa day des ci li xadiis bi wax mooy il faut ñaar te loolu mooy li nga xamante ne nii euh, mooy li gën dëgër te moom la waa jamaahir daal di wax ne affaire bi pour génn koor nag mooy il faut euh, mu mat deux personnes minimum yoo xam ne ñoo koy seede ñu wóor que ne affaire bi ñoom gis nañu ko bu boobaa nag ci la ñuy door a mën a wori voilà léegi loolu benn wax la benn kii la euh, masala euh mu am beneen mooy waa léegi ñun gis nañ fi waaju ko gis moom kese moom dong euh, waaw bu dee ne waaj yi moom rekk ko ko gis mu dem wax ko nit ñi ñu ne ko non non non yow moom gëmuñu la quoi mais man gis naa weeru koor wi gis naa weer wi mooy koor bi kon suba la war a doon gaa yi ne ko déedéet yow moom ah saay ñun daal saay sa wax jii daal ñun newuñu fi di sonnal suñu bopp quoi yow daal man ngaa yaa ko gis ah wooroon ñun moom garaawul ñun moom dañuy duñu woor <laughs> léegi léegi waa ji nan lay def est-ce que day woor wala day def ni mbooloo mi wax moom gis na mais mbooloo mi ne nañ ko yow sa gis moom ñun duñ ci fondé ko quoi loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute wax bu njëkk bi dañu ne non bu ko gisee moom bu koy gis na ko moom mu ñëw wax ñu ne ko yow toppal fële. moo xam faasiq la moo xam ku wóor la ndax gis na ko kooku day day kooku moom day woor day woor te bu dee ne ci biir koor gi lañ nekk ñuy xool ndax dañuy wori subaam déet moom mu ñëw ne gis nañ ko kenn gëmu ko mooy xam nga bu dee loolu kenn du ko nangu même bu dee ne ko wóor la wax nañ la il faut ñu mag ñaar te loolu mooy waxu jamaahirul ulama comme niñ la ko waxee sànq euh, te mooy ngiiru xanafiya yi maalikiya yi shaafiiya yi xanaabila yi rahmatullah alayhi léegi kooku nu muy def mooy ne ñëw na ndax tamit il faut ki nga xam ne da koo gis ci même bu dee dañ ne il faut ñu mat deux pour mën a wori ku gis it fokk nga ñëw wax ndax yow bul ne noo man bu ma ko waxee gars yi comme que deux la ñuy nangu man duñ ma nangu mais waxal rek ndax mën naa am keneen it gis ko bu keneen ci defee ni yow kon yow ñaar gis nañ ko yoo xam ne doon na tax nit ñi mën a wori yow ñëwoo ndax danga bañoon ñu ne la déedéet léegi bu dee ne dafa ne man gis naa ko gis naa weeru shawaal bi mooy kori suba la ñu xool xaar ba kii gisuñu keneen mooy duñ ko nangu moom est-ce que moom dafa war a dafa war a wori mooy ne premier wax bi ñu ne bu dee koor gi début koor ji la day woor bu dee jeex na du wori day day wori waaw ndax moom li alxuraan wax surtout début koor gi fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu dafa dal ci kaw ku fekkee ku ko weer wi gis weer wi wooru koor fekk ko fi na woor te moom gis na ko kon kooku day woor mais nag buy woor du ko nëbb bala bala mu indi discorde ci biir jullit ñi mooy bu mu génn ci mbedd yi di wan nit ñi kuñ kii noo man dam man woor naa tey non ndax loolu yow da indi da ngay indi euh, discorde daal jaxase jaxasoo ci biir nit ñi kenn woorul ci dëkk bi yow rek nga woor mooy da ngay woor ndax gis nga ko mais nag sirran danga koy nëbb ah, te loolu kan moo wax loolu imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi wax la ci moom buñ jële ci moom riwaaye la tamit buñ jële ci Seydina imaam Ahmad ibn Hanbal te mooy mazhabu lenn wala lenn ci zaahiriya yi en tout cas imaam Ibn Hazm moom loolu la dëgëral deuxième avis mooy ne bu dee woor gi bu dee début koor gi kenn nit rekk gis ko ñëw wax kenn gëmu ko bu boobaa bu dee début koor gi la moom day woor ndax gis na weer wi waaye nag bu dee nag kori la même bu dee gis na ko kooku euh, euh kenn kenn kenn kenn moom moom du wori ndax day wore nit ñi déedéet moom il faut mu wore nit ñi kan moo wax avis bi mooy lii mooy mazhabu xanafiya yi ak maalikiya yi ak li nga xamante ne mooy li gën a siiw ci ngiiru euh, imaam ahmad rahmatullah ala al xam nga maalikiya yi sànq wax nañ la ne début koor gi ñoom dañoo ñoom moom dañ ne deux personnes mooy tax nit ñi woor mais loolu benn ke mais bii mooy bu dee mais waa ji ne gis na ko nag voilà ñu ne la waa léegi moom loolu moom la concerné moom comme que gis na ko na woor waaye euh, bu dee nag dog gi la ndax dog gi il faut ngeen dogandoo euh, ànd ak nit ñi ñetteelu abi bi ci weegi waa ji nga xam ne ba léegi waa ji gis ñu ñu dàq waxam ne ko waaye yow yow daal ma ne ñun daal saa gëmuñu la quoi euh, ñetteelu avi bi mooy mooy contraire yi jàll yépp mooy ne léegi gisam googu da koy annuler gisam googu noonu day jàpp ne gisu ko mooy ne bu dee début koor gi du woor bu dee fin bi it du dog moom daal il faut mu ànd ak nit ñi euh, loolu nag riwaaye la buñ jële ci imaam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi ndax li yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne sawmukum yawma tasuumuun wa fitratukum wa fitrukum yawma taftu tuftiruun wa adhaakum yawma tudhuun mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam xadiis boobu imaam Abu Daawud moo ko solo ak ñeneen rahmatullah alayhi mu ne seenu koor daal mooy bés bi ñéppi woor bés bi ngeen di dog mooy bés bi ñépp di dog bés bi ngeen di tabaski di reen di seen xar yi tamit mooy bés bi ko ñéppi defe loolu moom lañ jële ci imaam ahmad rahmatullah alayhi muy beneen riwaaye buñ jële ci moom waaye insha allahu taala lii mooy abi yi gën a dëgër mooy këne moom day woor day dog mais mu def ko en secret ndax gis na moom gis na weer wi mu leer ko ne weer waat bu boobaa na woor bu dee début koor gi la mën a dog tamit début bu dee dog gi la nee nag na ko def li nga xamante ne nii mooy euh, trente mooy mooy na ko def mais ci secret bu ñëw rek ne ah non man daal gis nga bu ma kenn fontoo fi man daal. Euh, damay dawa yow fii laay divulguer ñépp laay wax ban ku ma romb ma ma ne ko damaa woor déedéet riwaaya bu bu mujj bi nag imaam Isxaaq ibn Rahawayhi tamit jëlee nañ ko ci moom mooy bi ne du woor ci ay kiiwu boppam rek moom jëlee nañ ko ci moom Isxaaq ibn Rahawayhi te moom la Ataa ibn Abi Rabaax tamit daal di wax ah, waaye ku mel ni imaam al-Qurtubi rahmatullah alayhi dane pour nootal comme li ñu wax sànq mu ne suumu mooy ci al mufhim pa imaam al qurtubi boroom tafsir bi de waaw ki nga xam ne moo bind euh, mooy boroom sharakatu xadiis bi mooy sëriñam la woon sëriñu boroom tafsir Cordoba fii di or Cordoue lañ dëkkoon di Cordoba fii ci Andalousie ci Espagne mu ne waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam suumu li ru'yatihi yaqtadi luzuma xukm as-sawm wal fitr liman saxat lahu ru'ya sawaa'un shuurika fi ru'yatihi aw infarada biha wa huwa madhabul jumhuur mu ne moom imaam al-Qurtubi rahmatullah alayhi mu ne wax ji yonent mi alayhi salaatu salaam nag pour nootal suumu li ru'yatihi ba nim jeexe wa afturu li ru'yatihi fa in ghumma alaykum wala wa in ghubbiya alaykum ainsi de suite faqdiru wala fa atimmu iddata shaabaana wala yooyu salaasiin mu ne wax jooj mu ne suumu woor leen ru'yat yi bu leen ko gisee loolu day wane day supposé day day waral luzuma xukmu sawmi wal fitri liman sa wal fitri liman saxat lahu ru'ya day war képp koo xam ne gis nga weer wi day nekk lu war yow nga woor moo xam nag shuurika fi ru'yati du moom rekk ko gis ñeneen participer nañ gisa gisandoo koog moom ayun faral bi ha wala boog moom mu càppaa li ci wér moom mu daldi ciy kii boog wéet wéet ci mbir mi nekk koo xam ne moom rek ko gis ak ñépp ñu bari gisandoo ko moom ñoo yem kooku lii day wane ne par force dafa war a woon mu lool mooy mazhabu jumhur waxoon nañ la jumhur ñoon ñooy ñan moo doon Shafi'i yey wax biñ jële ci imaam Shafi'i riwaaye ci imaam Ahmad te moom la yi wax ku mel ni imaam Ibn Hazm loolu la wax léegi kële léegi mu ne moom imaam al-Qurtubi ba léegi al-Mufhim mu ne wa dhahaba Ataa wa Isxaaq ila annahu la yalzamu hukmu shay hukmu shay'in min dhaalika idh infarada bir-ru'ya wa haadha al-hadiith raddun alayhima mu ne kanta Ataa rahmatullah alayhi ak Isxaaq di Isxaaq ibn Rahawayh ñoom dañu ne non moom lii du war ci moom bu dee kenn ku gis ñu daldi moom rek mu wéeti kooku nekkul mooy mooy ñette ñetteelu avis bi na du jëfe li mu gis mu ne waaye nag xadiis bi raddun alayhima day delloo ñoom seen wax jooju ñu mooy seen avis boobu que ne euh, loolu euh, waa ji fokk mu Euh, bañ a doxal li nga xamante ne moom la gis kon loolu mooy li nga xamante ne ni mooy li gën a dëgër inchaa allahu taala léegi nag loolu ginnaaw bi nga xamante ne ni euh, mooy gis gàngoo léegi mu des euh, waa léegi bu dee weer wi dañ koo gis ci ci bëccëg gi nag mooy guddi gi dañoo xool gisuñu séenuñu ko après ñu séentu ca ca ca séentu mooy ca suba ga ñu gis ko loolu dañ naan la bu dee ne dañ koo gis ci bëccëg gi loolu c'est pour guddi gi nga xam ne mooy ñëw bu dee ne Shaaban day mat trente bu boobaa duñu woor bu dee ne mooy bëccëg gi ñu ko gis mooy trentième jour Shaaban duñu woor bu dee ne tamit ci biir koor gi lañ nekk ñu séentu vingt-neuvième jour gisuñu ca bëccëg ca suba ga ñu xëy gisu ak weer bu boobaa it c'est pour guddi gi ñëw bu boobaa dañuy continuer loolu nag moo xam bi ñuy gis weer wi avant zawal la mooy avant euh, euh, jant bi nekk au zénith ba jeng wala mu nekk après te loolu mooy li gën siiw mooy li siiw ci madahibul arbaa yi am na nag yeneeni wax yoo xam ne am na ci ak lenn ak wax buñ jële ci lenn ci maaliki yi rahmatullah alayhim këne bu dee ne dañoo gis weer woowu avant zawal mooy dañoo séentu vingt jour Chaban wala Ramadan gisuñu ca suba ga ñu xëy comme ay dix heures ñu daal di koy gis wala onze heures wala ba midi fekk ñuy julli une heure par exemple ñu xool gisuñu ca guddi ga ca suba ga ñu daal di koy gis am nañu wax ci ñoom que bu dee ne avant zawal bi la kon pour guddi gi weesu la te lool benn riwaaya tamit buñ jëlee ci imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi wax yi yëpp nag boo demee ci téere bu garaaw boo xam ne moom la Waliyuddin al-Iraqi yi def mooy Abu Zur'a biñ la waxoon fu mas nañ ko fi tudd doomu imaam al-Iraqi yi waaw akbar foofu boo demee noo téere bu yéeme boo xamante ne nii di tarxu tasrib la ko tudde tarxu tasrib tarxu tasrib boo mënee am téere woowu am ko Allahu akbar waliyu diin al iraqi rahmatullah aley comme baayam rek imaam al iraqi rahmatullah aley euh, kon boo demee foofu di fekk wax yi nii waaye waxu waa jumhur nag insha allah mooy li gën a dëgër que ne bu ñu séentoo vingt-neuvième guddi Sha'ban wala Ramadan gisuñu ca bëccëg ga ñu xëy moo xam avant zawal wala après ñu gis weer wi noonu ci bëccëg gi loolu se pour guddi gi ñëw te loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala léegi nag kon pare nañ ci benn euh, benn wàll wi Eh? benn wàll bi mooy lan mooy ni ñuy gise ni ñuy saxale weeru koor jot na mooy gisu ru'yatul hilaal ndax li yonent bi alayhi salaatu wassalaam avant loolu alxuraan ne fa man shahida minkum ash-shahra falyasum ak idaa ra'aytumuhu fa suumu wa idaa ra'aytumuhu fa aftiru bu ngeen ko gisee na ngeen woor bu ngeen ko giseelu bu ngeen ko gisee na ngeen dox bu dee ci ramadan ngeen nekk léegi beneen façon bi nga xam ne ci la ramadan di duggee mooy matuk Shaaban trent mooy ñu séentu vingt-neuf jours gisuñu ko ñu matal trent léegi li jëmoon ci wàllu faqdiru lahu loolu gis nañ ko wax nañ ko ci gàttal wax yi ci am entre waa jumhur ak xanaabila yi rahmatullah alayhim que ne waxu waa jumhur moo gën a dëgër ndax xadiis yu bari day ñëw di tekki loolu naka lay demee te yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam moo ne fa in ghumma alaykum faqdiru la bu dee dafa nëbbu ci yéen na ngeen fa akmilu iddata Sha'ban salaasi na ngeen matal Sha'ban 30 loolu nag lu am solo la gis nga xam nga yonent bi alayhi salaatu salaam waxul ne Euh, bu dee ne manu fee bu dee nekku fi mooy ne mbir mi bu nëbboo lu ñu nëbb kay mu ngi fi mooy mooy léegi moo tax euh, après dinañ ñëw ci euh, ñuy wax affaire calcul yooyu moo tax madahibul arbaa yépp ñoom ñépp a dàq lool ne loolu moom kenn du ci sukkandikoo ngir gis weer mooy télescope wala ay calcul yu scientifique wala xawma nan nañ koy woowe waa ji euh, euh, yëngu ci wàllu weer yeeg yooy kooku noonu ay waxam noonu teg ko ci ay calcul kese kenn manu cee sukkandiku ngir woor déedéet que ni télescope bi gis na ko nañ leen woor déedéet ndax yonent mi alayhi salaatu salaam dalee suumu wooree li ru'yatihi te gis googu gisu bët lay wax dégg ñeen ñi naan mooy gis googu bu de mën na nekk gisub télescope loolu loolu mooy mooy vraiment ñàkk xam dara ak tamit genre xawma sax démagogie ndax lislaam gis nga dafa am lu am solo mooy ne façon bi nga xam ne ci la ñuy xamee ndax weer wi dee naam wala jot naag yooyu ci li nga xamante ne nii moom lañ xam ci lislaam mooy du masa nekk nekkul ci wàllu calcul ak wàllu télescope ak yooyu ndax lu ñu xam la ci diine ji que ne xoole euh, euh, bu ñu naan nit ki nga xam ne euh, ndaw si nga xam ne day day day xool ay iddaam ci lan la koy teg mooy ne lool ci weer weer wii la ñuy wax weeru l'islam bii waaye aj gi ci weeru lislaam bi tamit lañ koy teg li nga xam ne tamit kiy ténj weeru lislaam yooyu yépp ci weer yu ñu xam la la nekk du affaire loolu loolu nit ñi lañ koy loolu bi darura lañ koy xam ci diine que ni loolu du par ay calcul ak ay walla parce que satellite bi wax na ko mu ngi fi yeneen ñun waxuñ la ne waxuñ la ne satellite bi wax du dëgg yow yeneen ci ma lay waxul ne. bu fi weer wi new la ah, dane bu dee daa am fa in rubbiya aleykum daa am lu tax ba gisu ngeen ko nangeen matal 30 mais loolu koy yomb na te dafa def mu mu accessible pour tous les musulmans pour tous les musulmans yooyu yii ni baykat beeg waa ji ci bureau beeg waa ji dëkk ci àll beeg ki dëkk ci ville beeg ki dëkk ñoom ñépp ci yem ñoom ñépp ci yem ndax àtte bi du ay àtte yi waa ville bi rek wala ñi nga xam ne ñoom ñoo am possibilité yor ay télescope ñoom léegi nañuy kii di wax nit ñi ñuy def déedéet loolu mooy ne weer wi kenn nee wala new fi ñun mbir mi du ne waaye parce que gars yi nee nañu weer wi dina c'est possible ñu gis ko non c'est possible mbir mu du c'est possible c'est est-ce que gis nañ koom déet possibilité bi kay c'est sûr que mu ngi fi man na fee ne sax duñ ko gis ndax bu dee ay seconde wala ay ay minutes yu gàtt la fi jaar te ni muy sewe loolu kenn waxu la lool mais man nañu xool am lu ko nëbb bu boobaa même bu dee ne gis nañ ñu ne woon teres gaa yi nee woon nañu c'est possible ñu gis ko fii walla ñu ngi ñëw xool gisuñu kenn du kenn du kenn du topp li gaa yooyu wax ay possible rek yow déggoon yi ñu euh, yi ñu gis masala yi ñu gis ay adl ku wóor nga naan ma c'est possible c'est possible c'est possible daa tax ñuy wax moo tax loolu euh, ñàkk xam dara ak tamit ñu naan ay moderniser mais kan moo leen ne dafa dàq loolu dina ñu permettre ñu xam ne zone sàngam ak zone sàngam man nañ ko gis mais mu am tamit beneen affaire mooy ne bés bu ñu nee euh, comme gars yi ne euh, scientifique yi ne weer wi moom suba c'est impossible ñu gis ko Lyon am ñu dem séentu ji daal di koy gis mais kan la ñuy topp waxam ñi ko gis la ñuy topp seen waxam ah. kenn du ne non non non gars yi kenn du leen déglu ndax lan ndax gars yi nee woon nañ te ñoom seeni kii c'est science exacte la mais taxawal science exacte kan moo la ne tel dafa nekk loo xam ne juum marge de marge d'erreur amu ci bañ am. margideur am na ci waa ji taxaw xool ay imaginons gars yi ne ñun euh, euh, gaa yi ne non fii moom jaru ngeen di euh, ngeen di kii ah, ngeen di xool ndax de toute façon du ngeen gis c'est impossible ñu gis ko suba léegi am ñu dem seeti benn groupe dem xooli weer wi daal di koy gis léegi est ce dañ naan leen yéen kon yéen juróomi nit ñi duñ nangu li ngeen wax ndax ñun voilà scientifique yi kii yi xaw ma gaa yi neewoon nañ ñu affaire bi mënu la nekk déedéet bu boobaa kenn du déglu seen wax ñoom waxu gaa yi ko gis la ñuy déglu mais kenn du déglu waxu ñu ne woon kenn du ko gis même ak ñu ko mën a teg fuñ ko man di teg ndax laysal xabaru kan muayana ci dafa gis loo gis moom yemul ak luñ lay nettali naan c'est moom daf toog rek calculer ndax ne voilà ndax niir yi voilà fii la ñu ngi jóge fee ca bu lépp ndax baax na ba ñoom boo gisee sax ñoom ay moo tax ay affaire météo yi prévision lañ lay wax waxuñu la mukk ko ne lii par force mooy am voilà dañ naan la si tout se passe bien nii lay demee que ne voilà c'est impossible ndax suba nuages yi day bari mais ñaata yoon lañu fi wax am na orage yu bari yoo xam ne day ñëw yàq lu bari nga dégg waa région boobu France ren rek xaw na gars yi pour pourtant météo France dañoo waxuñu woon ampleur affaire bi yemul woon nii mais loolu la mooy dafa am ay marge d'erreur nga dégg population yi di casse naan pourquoi on n'était pas on n'était pas mis au courant ak yooyu que ne yi dina def dina dina dina aggravé wu nii. taw yi dina gën a bare ni mais ndax seen marge dafa am marge d'erreur saa su ne même lu mu doon doon science exacte ay satellite la yuy xool ni muy deme dañuy calculer doxu weer weeg doxu kii lu bari dina am di mooy dañuy li ñuy wax noonu la mais këre ay comme si lu ñu wax noonu la déedéet ku xooli gis yow yow sa gis moom lañuy ñuy topp kenn du topp wax kenn ay ay ay koo xam ne walla lëli la yor kon loolu daldi nañuy gis loolu léegi euh, mu des beneen façon bi kon bi nga xam ne ci la weer wi saxe mooy ñu matal bu ñu gisul weer wi rek ramadan ñu matal 30 jours te loolu mooy li nga xam ne moom la wax ne fa akmilul iddata thalathin bu dee nag dangeen ñëw seentu vingt-neuvième guddi gisu ngeen c'est sur que suba ba ca des dangeen koy lekk bàyyi nag boobu bu jeexee amatul séentu sax jar jaru bu ngeen séentuwul ak ngeen ñàkk séentoo ci yem mooy dangeen di euh, euh, matal trente trente nag kenn du ko dépasser du ko dépasser ndax weeru jullit vingt-neuf la di yonent bi alayhi salaatu salaam waxtu gi ñu gis ko ci xadiis bi sànq ash-shahru tis'un wa 'ishrun weer vingt-neuf la ak lan ak trente day nekk trente tamit euh, léegi kon gis nañu li jëm ci wàllu ay li mu nga xam ne noonu la weer wi dugge léegi nag est-ce que question est nit mën naa ñëw ne man daal sawaay yi yëpp vingt-neuvième jour ci waa Shaaban jot na ñuy séentu ndax suba la woor koor geen déet ñun daal séentu nañu euh, waaye gisuñu man daal li gën a laay def mooy damay woor man daal sawaay woor laay def ndax moo gën a wóor bu ko defee bu ko defee ma génn ma génn ci li nga xamante ne ni mooy wuute yéeg mu leer ma ne daal bu ñu xëyee mu doon weeru koor alhamdulillah bu ñu xëyee nag euh, ah du weeru koor ah sawaay man daal sawaay en tout cas daal li gën a wóor laay def boobu dañ naan la euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li gën a dëgër mooy ne dafa tere ku woor jour de doute moom lañ naan doute mais nag doute li ñu naan doute mooy il faut voilà loolu tamit lu am solo la nuit de doute boobu ñuy wax mooy ban comme li Shafi'i yi rahmatullah alayhi di wax que mooy il faut nit ñi daal di xëccoo xool weer wi daal di ne ñii di wax naan ndax euh, euh, voilà mooy ay nuages ne fi ci vingt-neuvième guddi bi ñu séentu ji gisuñu lool lañ naan jour de doute mais bu dee ne vingt-neuvième jour asamaan si dafa leer te kenn nekku fi di waxtaan sax naan weer wi feeñ naan feeñul loolu kenn du ko tuddee nuit de doute nuit de doute mooy nuit boo xam ne dafa bari ay ay ay nuages vingt-neuvième guddi gi ndax bu dee dafa leer naa ñu loolu du dut mooy il suffit ñu dem xool soit ñu gis soit gisuñu loolu dut amu ci mais bu dee dañoo dem di séentu ji mu am ay obstacle yu tax mënuñ ko gis nga dégg loolu bu boobaa nit ñi naan ndax feeñ naan déet loolu lañ naan nuy de dut loolu tamit lu jara bàyyi xel la waaye duñ ne a ca lii rek jeex na rek aca nañ leen dem euh, euh, kon nag acca ñëw leen ñu woor déedéet mbir mi du lool de léegi wax bi ñu waxoon mooy liñ doon laaj mooy euh, léegi est-ce que jour boobu jour dut moom baax na baaxul ndax bu dee Hanabila yi rahmatullah leen gis nañ ne ñoom euh, dañu ne affaire bi euh, bu dee ne bu dee ne vingt-neuvième jour dafa am obstacle ñoom faqdiru la mooy ñu def ko lan vingt-neuf ñu yem ci vingt-neuf Sha'ban après ca suba ga ñu jàppe ko am Ramadan euh, léegi waaye gisoon nañ ne mas euh, li waa jumhur wax mooy li nga xamante ne ni mooy li gën a dëgër léegi léegi léegi wax ji daal mooy léegi nuy dëddut moom nu muy dem jumhurul ulama dañu ne riwaay la tamit buñ jëlee ci imaam ahmad rahmatullah alayhi ne euh, ca suba ga mooy jour boobu ñuy dute ca suba ga guddi googu ñuy dute kenn amul droit woor ko moo xam nga woor ko loo xam ne ngir dang ne yow dama koy jàppe ramadan wala nga ne man dama koy def wooru wooru la man daal naa woor mais wooru naafila nag laay def ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne ash-shahru tis'un wa layla weer daal guddi la falaa tasuumu bu leen woor xatta tarawu fekk gisu ngeen ko loolu dafa leer fa in ghumma aleykum bu nëbboo ci yéen fa fa akmilul iddata thalathin na ngeen matal lim bi trente xadiis boobu gis nañ ko sànk ba léegi imaam Abu Hurayra jële ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne laa yataqaddamanna bi sawmi yawmin aw yawmayni illaa an yakuuna rajulun kaana yasuumu sawma falyasum de nee wa radiyallahu taala an abi hurayra mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee bu kenn jiitu ci yéen ramadan bi sawmi yawmin ramadan bi ñëw nga daal di koy gatandoo woor benn jour naan o oh, comme que daal dut la ñii wa ngi naan waa ah, nuage fi ne woon man daal di suba ga damay woor mu ne déedéet loolu nag mook mook satellite bi waa ji la ne c'est possible mu feeñ ci zone telle c'est pareil te waxuñ la am na ñu ko fa gis te ñooñu tamit bon ñu bañ a ñëw rek ne am na ku ko gis noonu mooy ne yow yow sa woor suba yaa ngi ko teg ci pus weeru yi dina seen zone zone sud bi Afrique du Sud bi yooyu dinañ ko mën a gis yow foofu ma teg ne c'est possible est-ce que l'islam waxul possibilité de dana ngeen gis yow même zone boobu buñ d'accordé lool mais yow kay bàyyil ba zone boobu ñu ne la am nañu ko fa gis mais ñëw rek. parce que c'est possible kon suba damay woor déedéet loolu la ne yonent naa lay saar saar nag bés boobu bu kenn jiitoo Ramadan ndax bokkagul ci ramadaan ndax kenn gisu ko ci woor benn ci woor benn wala ñaari fan wala nga ne man daal naa woor ñaari fan moo gën a wóor bu ñu demee ba ci jëppaandaw gi ca biir koor ga ñu xool fekkoon ne man jour ba ma wooroon ci Ramadan la woon xayrut mu ne déedéet loolu bu ko kenn def lu dul ne nit koo xam ne nag da doon da doon def da doon woor naafila comme nit koo xam ne moom siyaamu euh, euh, Seydina Daawud alayhi salaam lay def mooy wooru Seydina Daawud nga xam ne yonent mi alayhi salaam moom la digaloon Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhu maa ne ko ci mujj gi ne ko nag moo gën ci woor yi mooy da fa sum man wa aftir yawman man ngay woor benn bés dog benn bés di def noonu bu dee ne kuy def lool la woor jour bi mu waroon a bi nga xam ne noonu la doon def mu dëppook jour boobu ñu naan nuit de doute bi ca suba ga kooku bu wooree garaawul kooku la ne kooku garaawul illa an yakuna rajulun kaana yasuumu sawma dafa nekkoon doon woor wooram mu dëppook jour boobu fal yasum fal yasum zalika al na woor jour boobu imaam al Buxaari rahmatullah alayhi dafa solo dafa tudd ci Seydina Ammaar da solo da wax nag ta'liqan mooy ne euh, euh, dane imaam al Buxaari ci baabu sawmi li man xaafa ala nafsi euh, beneen bunt bi ci tegu baabu imaam al Buxaari dafa ne rahmatullah alayhi baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa ida ra'aytumul hilaala fa soomu wa ida ra'aytumuhu fa aftiru mu ne waqaala sila an Ammaar man saama yawma shakki faqad asaa abal qaasim sallallahu alayhi wa sallam imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne ci buntu boobu mu def ci kitaabu siyaam kitaabu sawm muy buntu onze bi numéro onze bi buntu bi nga xam ne qawlu nabi wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam idaa ra'aytumul hilaala bu ngeen gisee weer wi fa suumu na ngeen woor wa idaa ra'aytumu bu ngeen ko gisee faftiru na ngeen dog mu ne waqaalata nee na sila di silatu ibn zufar di taabi'i bu mag boobu euh, rahmatullahi alayhi mu ne euh, ammaar de di abul yaqdaan ammaar ibn yaasir radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma na képp koo xamante ne nii de woor na bés jour de doute jour bi nga xam ne ca guddi ga dañ doon dute ndax suba la mooy ay nuages ne fi loolu mooy jour doute ñu xool gisuñu képp koo xam ne woor na jour boobu ca suba ga faqat dëgg-dëgg asa mooy na abal qaasimi sallallahu alayhi wa mooy na ki nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam di seydina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam te xadis boobu nag xadis boobu xam nga dang naan na mais imaam al Buxaari taaliqat la ko kii mais mais mais imaam Abu Dawud daal dina koy solo ci sanad bu wér ak imaam at-Tirmidhi ak imaam an-Nasa'i ak imaam Ibn Maaja ñoom soloon nañ ko mooy ne nañ loolu wax jooju muy lu wér moo imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi ci al-Fath mu ne istadalla bihi ala tahri ustidilla ustidilla bihi ala tahrimi sawmi yawmi la yaqulu dhalika min qibali ra'yihi fa yakunu min qabili almarfuu mu ne moom imaam alxaafis mu ne studilla ci waxu seydna Ammaar bii ne faqad asa abal qaasimi kooku de mooy na abul qaasim di yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lii de dañ cee tegtaloo ci xaraamu woor bés bi nga xam ne mooy bésu dut bi guddi ga buñ dutee jour xool ay nuage ne fa gisuñu nit ñi day woor ca suba ga noonu mu ne loolu yii day tegtale dañ ci tegtaloo këne woor jour boobu noonu dafa xaraam ndax saxaaba bi kat ab saxaaba mooy Seydina Ammaar da ne moom moo ko wax waxul na yonent mi alayhi salaatu neen mu ne ndax saxaaba saxaaba du wax mukk lu mel nii jële ko ci xalaati boppam kon nag lii day nekk mooy liñ naan mawquuf la waaye lahu hukmu raf' dafa min qabilil marfu' dafa bokk ci li nga xam ne euh, ci yi ñu yëkkati comme si yonent bi alayhi salaatu lu mu waxal boppam c'est du c'est pareil moom mu ne woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na bokk ndox yi kenn du ci waxe xalaat voilà loolu euh, mooy mawquufun lafzan waaye marfu'an hukman mooy ne dafa nekk loo xamante ne nii ci Seydina Ammar la yem ci wax waaye ci wàllu àtte dafa mooy ne comme si yonent bi alayhi salaatu wasallam a ko waxoon ndax loolu xamewu ko ci kenn kurul ci yonent bi alayhi salaat wassalaam kon loolu euh, lu am solo loolu bokk ci riwaaye yi nga xamante ne mooy seen riwaaye riwaaya yi bokk ci lii bokk tegtalu yi wane ne waxu jumhurul ulama te ñu jële ko riwaaye ci imaam ahmad tamit que ne woor jour boobu dañ koo xaraamal moo xam léegi nag ki nga xam ne daal moom lañ permettre mu woor ko mooy ki nga xam ne comme ni ñu waxoon sànq moom dafa amoon aada di woor jour mu tombeek jour boobu noonu voilà comme muy jouru lundi koo xam dafa amoon aadaay woor lundi ak jeudi jouru dut bi tombeek lundi kooku yonent mi alayhi salaatu salaam ne fal yasum zaalika al yawm kooku mën naa woor jur boobu te dara du ko ci fekk ah, léegi nag beneen wax bi mooy ne dañ koy jàppe ne ramadan te loolu waxoon nañ ko mooy li gën a siiw ci mazhabu imaam ahmad radiyallahu taala anhu wa arda am na nag eh, ñoo xam ne bi ñu waxee loolu eh, eh, imaam al al xaafizul ci bi muy sharaa li nga xam ne mooy sunanu Tirmidhi daal dina fay euh, leeral ñi yenn yi nga xam ne dañ ko euh, askanale yenn saxaaba yi bu ci nekk ñëw na ci wane ne loolu wérul ci moom euh, léegi kon en tout cas deuxième bi mooy waxu ngiiru Hanbali yi rahmatullah alayhim ne ñoom dañ koy woor ndax Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom dañu jële ci moom këne saalim di doom ji moo ko jële ci moom ne moom de moo riwaaye xadiis bokk na ci ñi riwaaye ne bu bu lë bu leen bu ngeen ko gisee ngeen woor bu ngeen dog bu ngeen ko gisee bu nëbboo ci yéen ngeen matal trente moom nag saalim dane bu doon commencé euh, woor da doon digal moom Seydina Abdullah ibn Euh, euh, euh, Omar ibn al ñu dem xoolal ko ndax dafa mage woon mujj gi bu ñu ko xoolalee gisuñu ay nuage am fa yooyu ci vingt-neuvième jour bi mu daldi mu daldi woor ca suba ga ne moom day woor mais nag mu ne waaye loolu ci début Ramadan na ko doon def alhamdulilah waaye doonu ko woon def bu doon génn waaye. loolu noonu dañuy gis ne li nga xamante ne nii moom la euh, riwaaya du ne lool dafa tafsir dafay dafay tekki dafay dafay firi li mu riwaaya ndax loolu da koo defoon taxafuzan ngir def lu gën a mais loolu noonu euh, lañ la ne te dafa am tamit luy wane loolu mooy euh, euh, luy wane ne lu contraire rek même jëfam jooju mooy xadis bi mu indi bi mu riwaaye ak waxu xadis ya Aïsha radiyallahu anha bi mu jële ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yataxafadu an Sha'ban wala yataxafadu min gayri summa yasuumu li ru'yati ramadan fa in ghumma alayhi adda thalaathiina yawman summa saam loolu imaam abu daawud na ko noon sëriñam imaam ahmad ibn hanbal solo nañ ko ak imaam al bayhaqi imaam rahmatullah alayhi yaa aisha radiyallahu anha ne yonent bi alayhi salaatu salaam de da doon da doon jël ay précaution yu mat ci sha'ban loo xam ne ci mois sha'ban buy jeex loo xam ne doonu ko woon jël ci yeneen mois ngir est-ce que war nañu woor suba ci ramadan jot naam déet mu ne nag mooy da doon jël précaution yu leer séentu ba tey déglu xabaar yi di def loolu summa yasuumu li ru'yati ramadan waaye buy woor nag mooy li ru'yati summa ginnaaw yasuumu woor li ru'yati ramadan bu dee nag gis na weer wi fa in ghumma alayhi bu dee dafa nëbbu ci moom nag mu matal salaasiina ginnaaw gi mu daldi woor waxu euh, waa jumhur mooy li gën a dëgër ndax faqad asa abul qaasim ak xadiis yi ñëw ne ak yaay Aysa bii ñu gis ak yooyu day wane ne kon mbir mi euh, dangay nooy def mooy ne doo woor loolu dafa ku woor day xaraam ci yow nga woor bu dee nekkoo woon koo xam ne da doon naafila ku amoon euh, habitude woor jour boobu naafila xam naa nag dañuy yem noonu bii di ñëw nag ñu continuer ci waa léegi euh, mooy question bi lañuy comment lañuy euh, kii bii di ñëw insha allah ubbee continuer li ci des ndax weer yi des na mooy mais léegi buñ demee ba jàpp ne bés bésu euh, ci Chaban avant Ramadan que ne lii jour du nuit de doute bi ca suba ga duñu woor mais ñu woor Ramadan ba ca biir ñun bi ñu wooree vingt-huit jour ñu daal di gis weer bi kon mooy leer na ne kon jour ba nekkoon jouru dut te gisuñu woon li taxoon mu nekkoon jouru dut mooy dañoo séentu am ay nuages yu tax gisuñu ko léegi kon c'est sûr que boobu moo doon sax dernier jouru Shaaban ndax léegi mu leer nañu kon jouru dut boobu noonu noonu moom moo doon Ramadan kon mooy jour boobu moo doon premier jouru Ramadan léegi nu ñuy def loolu incha allah dañuy gis bii di ñëw ak tamit est-ce que muy muy muy masala bi gën a rëy ci côté bi mooy est-ce que bu ko weer bi bu ko waa benn dëkk gisee day day day obligé yeneen dëkk yépp réew voilà benn réew bu ko gisee wala benn dëkk comme ñu ne waa Gambie de gis nañ ko réewum Gambie de gis nañ ko est-ce que léegi day monde musulman bi yëpp dañoo war a woor wala ñu ne waa Indonésie de gis nañ ko est-ce ñépp dañoo war a woor wala dañoo naan dëkk bu nekk wala réew mu nekk ak ab gisam loolu insha allah tamit lañuy gis bii di ñëw ak ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne mën nañoo bañ a woor loolu ñëwaguñ ci ba léegi naka la ñuy faye ak naka lañuy ñuy def loolu insha allah la ñuy gis bii di ñëw